alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli amma ba'du assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom yal na yàlla jàmmal leen eh, di leen nuyu kon nag ba léegi ñu ci silsilati résumé bi nekkoon muy yi ñu doon résumé Bulughul Maram bi nga xam ne buntu bu njëkk bi ñu def bi sëñ bi fii ci commentaire bi eh, pare woon nañu partie bi nga xam ne moo njëkkoon muy partie yi nga xam ne ñoo jëmoon ci taxrijul xadiis ak masala yi nga xam ne moom lañ doon jàng ci xadiis yëpp ci mbaaxum yàlla lool jeexaloon nañ ko mooy treize yi léegi nag mu defoon yeneen ñaar buñ suivre li ñu waxoon ñi ñu waxoon mu def ñett sax ñetti partie muy partie bi nga xam ne ñu doon jàng masala yi fii moom lañ doon njëkke moom la sëñ bi doon njëkke avant mooy masala yi jëm ci wàllu tegginu xam-xam mooy kuy xam-xam ak ki koy fàkk ak même ki koy joxe dafa am xam-xam dafa am teggin yoo xam ne noonu nga war a muy ay ay euh, disposition yoo xam ne dafa war a nekk ci taalibe bi mais tamit sëriñ bi dafa war a mel noonu tamit ak jataay bi nan lañ fi nekk ba kera muy tas muy masala yu jëm ci yooyu moom moo desoon ak masala usul yi nga xam ne mooy fondement yi boroom xam-xam yi di teg seeni àtte di jële àtte yi rahmatullah alayhim ak mu desoon beneen partie boo xam ne ci biir sax la doon nekk mais dañ ne dañ koy daral muy euh, wax dëgg yàlla ki la ki ñu ñi ñu indil xadiis yi ba tey ñu mën a toog di ci di di ko waxtaane nii fii la ak feneen tamit jamono jii ñu toog am na ci yeneen mosquée ci wër ci àddina bi yoo xam ne ñu ngi jàng téere bii ba léegi tamit di jàng xadiis yi nga xam ne budul ci même téere bi di jàng même xadiis yi kon nag ñu ñu lool baax na ñu xam ñoom ñooy ñam muy saxaaba yi ridwaanullaahi alayhim ñi nga xam ne ñoo ñu indi lii ci partie boobu nag insha allah bu ngeen gisee ci commentaire u hadith numéro six bi mooy wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi wasallam foofu noonu moo sahiba foofu lañ ko yóbbu mooy ndax dugguñ ci woon noonu comme que ci saxaaba yi ridwaanullaahi alayhim dañ leen wutal bunt bu benn partie boo xam ne pour ñoom la mooy dernière partie bi bu boobaa ci la ñuy leeral kat nan lañuy kan mooy saxaaba ak lan mooy définition bi ak tamit naka lañ leen euh, ñi buñ jógee foofu def mooy tabakaat yi ñoom seen euh, seen rang wu saxa euh, saxaaba yi ridwaanullah alayhim ak tamit ñu door dugg nag ci saxaaba yi nga xam ne moom lañ gis ridwaanullah alayhim commencé ko ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon nag tey insha allah mooy utkatu ki nga xam ne day sàkku xam-xam ak bërëbu sàkku xam-xam yan teggin moo fa war liñ koy njëkkee nag mooy rek xanaa di njëkkee li imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi waxoon nga xam ne conseil bu am solo la boo xam ne da ko defoon pour ñépp képp koo xamante nii am xam-xamu diine la tax a jóg bala ngaa commencer muy préalable yoo xam ne dafa war a nekk ci yow ndax boo ko xamul da ngay dem di tërëxooxi rek mën ngaa bañ a xam fooy jaar walla nga yàgg ci daara bi doo ko jële dara léegi moom dafa am lu lu am solo lu mu waxoon mu ne axi lan tanaalu al-ilma illaa bi sittatin sa unbika tafsiliha bi bayaani mu ne zakaa'un wa hirsun wa ijtihaadun wa bulghatun wa suhbatu ustaazin wa tuulu zamaani mu ne yow sama mbokk mi nga xamante ni danga bëgg a sàkku xam-xam ñëwal léegi ma jox la ay baat yu baale mooy conseil yu ma lay conseil bala ngaa dem mu ne yëgal ne kat xam-xam bi nga bëgg a ut muy nan laay jaamoo yàlla nan laay nekkee tamit ak nit ñi mooy nan la ma yàlla digal bu may nekk sama relation ak nit ñi ak sama relation ak moom nan laa koy doxale pour nga am xam-xam boobu mu ne lan na xam ne doo ko am lu dul ci siis yi siis yii mu bëgg mu bëgg lim il faut nag mu nekk ci yow bu ci benn manqué xamal na yow amoo chance am nga am nga chance bañ a am bañ a am li nga doon ut mu ne li njëkk ci siis yooyu mooy zakaawul mooy ne kii ut xam-xam wala ki nga xam ne étudiant la nga xam ne élève la kooku dafa war a am xel mu ñaw xel mu ñaw mooy lan mooy du ma def rek luñ ma waxul du ma ko xam ndax loolu la Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu alayhi ma waxoon mooy biñ ne ko waaye yow lan nga def ba tey fii nga tollu ci xam-xam ñëpp ut ci lan moo la may lii mu ne ko man kaan mu ne kaana lii lisaanun sa'ulun wa qalbun aqul dama amoon làmmiñ woo xamante ne lu ma xamul laaj mooy tamit borom kuy xam-xam noonu la mooy bu bul ñëw di rusalaaj ndax nga fa mu dee da ngaa rusalaaj doo xam dara loolu moom moom moom tamit mooy nit dafa war a xam loolu mooy ne lu ma xamul amul ñu naan wooyu mag laa ay xale yi fi ca mag bu ma laajee yooyu dafa teer a teer déedéet yooyu da da dafa bokk yi nga xamante ne laaj mu ne dama yoroon làmmiñ woo xam ne bu bari lu muy laaj la bu mën a laaj lu ma xamul dama koy laaj waaye tamit bu ma laajee bañ tontu ma du ma def rek ma fàtte ko suba ma laajaat ah, déedéet dama koy téewaat sama xol da koy téye ma di xalaat bi téye ko noonu moo tax ba tey mu ma dajalee yooyu yëpp looloo ma may li ma am kon mooy lool la euh, imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi wax mooy ne li ngay njëkk am mooy sam xel day ñaw ba buñ la waxul buñ la joxee ay règle même même yeneen ay mathématiques ak yeneen loolu ndax cas yi possible yëpp mënu ngeen koo def exercice mais dañ lay jox règle yeeg yooyu jox la ci benn exemple tojal la ko après nag buñ demee examen jox la yeneen yow yaa war a xam ne fii règle bële moo fiy dox mais boo ñëwee toog teg sa na noo man lii gis ma koon classe delloo mais zoro nga yam moo tax mu ne zakaawun da ngay muus du luñ waxul rek boo ko xam mu ne wax wa xirtun waaye tamit da ngay xër ci mbir mi mooy bu la mbir mi jaralul dara mooy lan sama programme yi ma am yépp dama koy teg ci ginnaaw xam-xam par exemple chaque dimanche damay jàngi benn affaire la mooy dama naan képp ku may seeti ne dimanche lay ñëw li may njëkk a def mooy dama naan daayira laay fi may ute xam-xam mooy njëkk bu ma nee heure bii la heure bii moo tax bopp dara lu tax ba ma laal léegi nag bu may poser beneen programme soit mu poser ko avant heure boo xam ne lu tax ma tardé wala mu poser ko après mooy dala koy jaral bu la ko jarul moom coow lay bari rek mais doo am xam-xam loolu moom bi mooy bu dee lu lu yëngu rek nga ne dama am ngànt non ngànt moom ñépp ko am ndax waa ji ñëw nii ñun ñu ñëw fii ku nekk ñàkkul am na loo mënoon a def sa kër lu am solo loo bàyyi pour ñëw loolu nag dala koy jaral mu ne nag wajtihaadun mooy da ngay nag yulli nag sa dayok coono mooy bul yem rek ne mooy man li may gis fii rek laay xool mooy bu ma demee bu ma jógee ci bërëb bi ba dem damay def samay recherche tamit tey gis nañ masala tel wala sax baax na bala ngaa ñëw xadiis bu ñuy jàng benn xadiis baax na bala ngaa ñëw bu doon am nga capacité xool ku jot a commenté lool ci borom xam-xam yi nga liir xadiis bi ba jàpp ko liir benn commentaire même bu dee bu na nga liir loolu ñëw door ñëw toog loolu rek ba loolu dafa am solo ndax bu boobaa jàngal li muy wax yow du la réerloo mooy du nekk mat même bu dee lu bees na ci jële yow amoon nga ci benn affaire loolu moo taxoon début bi Euh, sëñ bi doon ñu tegtal ci euh, ci euh, imam Alioune Alioune Guèye rahmatullah alayhi naan dee leen ko déglu bala ngeen ñëw par exemple loolu la mooy da ngay am ay effort yoo xam ne effort effort personnel yoo xam ne yaa ko war a defal sa bopp ndax tamit manu sëriñ bi manul tamit ñëw ne waaye lépp moo la koy defal demal la marché ndugal la toggal la defal la lépp taajal la jox la kuddu ba pare nga naan ko léegi nag li des mooy nga fexal ma mu fexal la nga ne léegi nag dee ma yëngalul samay bëñ lool man da nekk au moins moom nga yëngal say bëñ sinon doo siir lool rek la am boo xam ne yow yaa ko war a defal sa bopp mu ne wajtihaadun wa bulghatun waaye tamit bul topp ne damay ut xam-xam waaye tamit fépp fu ñuy ute xaalis bu bari rek maa nga fa mu ne déedéet yow utal moo xam ne rek dina la doy mooy boo amee lu la doy baax na ndax tamit loolu la ah. ndax euh, ci doylu dëgg mooy ki nga xamante ne ni moom li muy am moom xoolul li keneen di am li ko yàlla xam na ne yàlla moo ne moom subhaanahu wa ta'ala moo ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi amul kenn benn luy dukkat ci kaw suuf moo xam ñaari tànk la yor wala ñeenti tànk ndax dabbaa a ñeenti tànk la mais fii lépp la ci jublu mooy képp kuy dox ci kaw suuf même melentaan bi nekk biir xuram sax yàlla moo ko assuré dundam moo tax ay waxi naan monde bi buñ ci buñu dundal loolu ay waxi caaxaan la ndax yàlla du dund xam nga ñun mooy am na benn benn jàngalekat bu ko wax bu exemple bu am solo ci comme naa Saalum Sall la ci ci ci kii bi mu naan euh, tubaab bi bu defaree avion am ah, nga war a voyager Los Angeles Paris Los Angeles yow doo poser mukk question est bu ma demee lekk yi dina doy xam ne kenn du ko xalaat da nga naan loolu moom bokkul ci li may xalaat ndax loolu doy na de toute façon li ñu war a lekk mu nga ko li ñu war a naan mu nga ko lépp nga léegi nag mu décoller pari yow doo ko fa xalaat mais yow yàlla indi la ci préparer moom ndam indi la ci xool ñi fi war a ñëw ne ñi ñoo fi ñëw nga ñëw di poser ban question yàlla li ñu fi def est-ce que dina doy te pourtant yow nit ki xalaatoo woon lool waxatuma laa nag yàlla ngay xalaat naan est ce yàlla moom activité bi dañuy fi defal dinañu doy déet doy na mooy daa am ñu ko yor ñu ko bokk bàyyi ñu ci def loolu rek la looloo taxoon l'islam teg ay zakat ak yu mel noonu ak même boo weesoo zakat ngay bari looy saraxe loolu la woon mais zakat rek bu ku nekk ku ko waroon a joxe joxe kon ñàkk bi du am mu ne waaw mu ne foofu mooy da am mooy dangay nangu tamit euh, li gars yi def mooy naan jàpp na ñoom fu xumb rek la ñuy nekk affaire bi du fu xumb rek ndax ku ku bëgg xam-xam moom il faut muy wiit na mais bu dee fu xumb ñun la ko gis doo xam dara loolu moom coow lay bari rek koo xam ne moom dana xam-xam laa ut mais man nag mënumaa wiit kooku kooku day day fon ndax moom man da mokkal dara ndax doo nekk ci biir nit ñi nit ñi di waxtaan nga ci sànni sa grand de sel ba pare ne damaa bëgg damay jàng jàngoo mooy ne yow il faut nga nga suuranke fekk la ci il faut mu fekk la ci ndax nit ñi dañ doon jóge ay jamono di dem ay dëkk ci dëkk pourtant amoon nañ jë am na ñoo xam ne dañuy am sëriñ yu mag pare ci ñoom manoon nañ ne man doy na sëriñ bi li ma jële ci moom doy na déedéet buñ ko def dañ koy jóge dem ndax imam Shafi'i rahmatullah alayhi moom lan la defoon ci imam Malik la nekkoon rahmatullah alayhi après mu jóge ko dem Irak fekk fa ay mbokk imam Abu Hanifa yi rahmatullah alayhi jànge ci ñoom jóge fa dem Égypte pourtant mënoon na ne imam Malik moom fii mooy xam borom xam-xam bi gënee jànge naa ci moom ay ati at ba kii pare naa génn na àddina fan pare naa man naa ber sama daara mënoon na ko wax mais defu kon mooy il faut yooyu mu la ciy fekk mooy nga nangoo tumuranke bàyyi sa dëkk dem feneen léegi sax alhamdulilah xoolal ñu yàlla defal fii ngay toog cours yi am Makka yëpp wala yi am Sénégal yëpp bu la neexee nga am ko ci net bi kii yaa ngi nii DVD yi alxuraan yi ci naa wala fat yooyu yëpp dafa yomb ba léegi ba ba loo amul woon mais teewul tey lañu gën a ñàkk ñàkk mën a am xam-xam ndax ndax la ndax da nit mooy lim di ko ndax rek mooy dañu koo jaralul jaraluñu ko mu ne nag wasox batu ustaas yi waaye tamit jënd say téere rek teg sa kër téere buñ ne baax na nga jënd teg sa kër tamit naan da ngay jéem a jàngal sa bopp du la ci génne ñépp xam nañ ne bari nañ ñu fi doon def bac yor seeni seeni kay seeni manuel yu baax gi xool mais manuel bi dañuy xool xool léeg-léeg duñ comprendre dara il faut nga am prof bu la koy bu la koy expliquer wala ku ko man mu ne kon il faut nga nangu fii nag boobu damaa joxe exemple rek mais fii nga war a dina takku sëriñ nag bu mat sëriñ de mooy du ku tëb wax benn baatu arabe rek ñu ne waa ji sage la kooku moom du sage de toute façon wala boo xamaguñ ndax lu mu doon ndax sëriñ kenn du ko xame noonu mooy ne ku waxu xadiis rek ñu ne waa ji waaw moom ci ak a baax ak a xam déedéet mooy da nga koy seet yow bu dee da nga ne man kat man awma mooy xam kan moo xam ak ku xamul mais yow yow ci sa biir xam nga bu baax ne am na ñoo xamante ne boo leen déggee di nga xam ne kii sëriñ bee moo ko ëpp xam-xam koo xam ne moom li lay wax yëpp boppam la ko jëme wala di wax loo xam ne yaw leer na la day wax nee na sëriñ la day wax quatre heures de temps doo ci dégg xadiis doo ci dégg alxuraan boppam la lay wax wala leneen nga dégg keneen di wax ne même mu sant ñi nga bëgg mu sant mais garaawul kooku nga war a ut comme comme oustaz mu lay jàngal mu ne kon da ngay am kooku wa soxbat oustaz yi waaye nag wa tuulu zamaani bi ci des mooy da nga ciy nangu na bul yaakaar ne nag da ngay koy fajar balaa tàkkusaan nga nekk boroom xam-xam timis ngay ngay ubbee déedéet non loolu moom de toute façon moom loolu man da nekk non affaire bi mooy ay man nga cee nekk am na ñoo xam ne dañoo nekk taalibe ay plus de trente trois ans ay vingt ans nekk taalibe nekk dañoo xoolal euh, par exemple ñoom Abu Yusuf rahmatullah alayhi ñoom Muhammad euh, ibn Hasan al-Shaybani mais ñoom ku ci nekk ñoom mujtahid nga mooy amoon nga capacité di génne texte yi texte yi am ci l'islam di ci génne at mais teewul dañu toppoon imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñeneen ak ñeneen foo dem moom nga fay fekk ay at yi at ñu nekk moom te pourtant ñoom manoon nañu ber seen daara mais defuñu mooy dañ cee yàgg dañ ciy nangoo yàgg wax nañ leen fii sànq tamit wax nañ leen imaam Shafi'i fi mu wër yëpp rahmatullah alayhi koo dem noonu la def loolu la imaam Malik doon rahmatullah alayhi ne moom lii muy def mooy di ubbee commencé wu ko def ndax mu Muwatta bi sax ñu koy bind loolu la. lu mat soixante-dix borom xam-xam ñu nekkoon Medina ñoo ko ne yow am na droit am nga capacité def ko defal mu door a commencé wax ci diine soixante-dix ñoo xam ne ay ponkal lañu woon bu ñu ay bu ñoo xamante ne ñu dem ndax loolu nee na ñooñu ñoo ma ne soixante-dix ñoo ma ne yow léegi habilité nga nga ubbee moom mu door a ubbee mais ñun léegi benn moo benn brésilien bu ndaw ngay xool rek gis ñu naan euh, lii dagan lii rek nga commencé jël kii woote ko saan mais kooku mooy moom mu ngi sànni boppam biir safara téegu ko ndax dina daganal lu yàlla daganalul dina xaraamalal lu yàlla xaraamal kon loolu moom moo nekkoon introduction bi nga xam ne dafa am solo tamit nit ki sàkku xam-xam mu xam léegi nag mu def mooy ne affaire bi kon nii lay demee euh, mooy xarit bu nekk waxoon nañ leen sànq ne méthode méthodologie bi mooy xadis bu nekk ginnaaw euh, euh, baat yeeg teg ci xadis bi ak taxriij bi après taxriij bi masala bi mooy moo doon jiitu mooy lan mooy tegginu borom ci ñu xam-xam ak xam-xam daal en général kon loolu mooy lañ jële woon mooy niñ ko cla ni ko suñ bi classifié woon noonu lañ koy classifié mooy ku nekk dañ naan temps masala moo faam comme niñ defoon ci fiqh bi sans masala lañ ko jàngoon lii wëg nii la bu ko defee ñu bañ a perdre fii bi mooy ku nekk nga xam ne kat ah kon léegi yow di nga am masala fiq xamoon nga premier ba la woon fii tamit boo ñëwee da ngay xam ne kon masala yi jëm ci wàllu xam-xam sans la buñ ñëwee toujours bi insha allah loolu tamit lay deme bu ko defee boo paree nga dajale lool nga am bu bu am bu bu leerul bu baax cours yi nga delluwaat ci cours yi rek insha allah léegi kon nii lay demee mooy xadiis bu njëkk bi mooy xadiisu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu te bi mooy bi doon wax ci wàllu wàllu la waaw wàllu géej mooy li ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay jaay ñi ay nappkat ñëw laaj ko ne ñoom dañuy dem géej te dañuy yóbbaale tuuti ci ndox waaye nag problème bi mooy bu dee dañoo jàpp ndox moom dañuy mar léegi nan la ñuy def moom mu ne leen huwa tahuru ma'u wal hillu maytatuhu mooy na ndox dafa laab tey mooy huwa tahuru ma'u ndox géej de ndoxam dafa laab tey laabalaate tey méddum dagan na léegi xadiis boobu noonu muy xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ci lu tolloog treize masala yoo xamante ne ñu dafa jëm ci wàllu tegginu xam-xam mooy lan li ci njëkk mooy comme ni nga xamante ni nii ndax dañuy wax masala yi ba pare joxe exemple bi nekk bi ñëwoon ci xadis yi mooy ne boroom nit ku nekk jullit bu nekk ku majeur a tax ñuy wax ku commencé xàmmee ràññi bu amee benn ala boo xam ne da koo lënt ci diine masala mooy question rek wala benn problème bu bu posé ci moom mooy man est-ce que dama doon jàpp wala dama doon julli julli ñaari rakk rek sëlmal te timis la woon nan laay def xam nga xam nga loolu mën nga koo posé mais est-ce que da nga naan naa julliwaat tam mu jeex non mooy dafa am question diine bu ñëwee question nga am question danga war a dem seeti boroom xam-xam de posé mooy bu boobaa suuf yi nga xamante ne farata la nga xam ko yooyu day nekk farata yayit nga laaj ko ndax foofu boo ko laajul yow da ngay am bàkkaar ndax lan xoolal nii xam nga ndax xadiis bi nii deme euh, bu ngeen taxriij boo nañ ko mooy bi dafa am benn nappkat am na ci benn waaye ñu ne Abdullah al-Mudlaj la tuddoon radiyallahu ta'ala anhu am boo xam ne moom dana sax ñu bari lañ moom lan la def mooy dañoo doon dem géej mais dañoo amoon problème doon nañ yor comme bu dee tey mën nañu joxe exemple ne benn bouteille ndox lañ doon yor wala bouteille yoo xam ne bariwul suñ doon yóbbu mais nag sauf que comme que bu ñu jëloon ci affaire yi di ci mooy def dafa leer na bu dee cinq personnes la ñu yor juróomi bouteille war fa def un mois ku nekk saa bu julli jotee nga nattee jàpp mooy mujj bi nooy def bu naan jotee nooy def te ndoxum géej ñooy dina naan bi dina mat sa biiree fees rek mais doo màndi léegi nag mu ñëw ñoom bi ñu xamee loolu dañu xam ne farata la kon ñu ñëw ci ki nga xamante ni moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ne nag ñun kat question ñëw na te yow la ñu yàlla yónnee bu dee fii la ko moo ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy hérité wu yonent salaam kon nag ñoom lañ koy laaj mooy da ngay ñëw ne man kat sama question comme ni seen mbaal def léegi ne man sama encre bi ah comme noonu la mooy bi ma dugal tey bi ma doon voté est-ce que mën naa ci bu ma jàppee dina baaxal njëkk voilà lu mel noonu mooy question yu am solo la ndax njàpp bu baaxul ja say jullee bari rek mais moo tax moo nekkoon premier benn question ci diine boo xam ne dalaa jaaral mooy da ko da ko da nga koo war a laaj ki nga xam ne moom lañ ko war a laaj muy boroom xam-xam yi léegi deuxième bi mooy booy laaj nag mooy li ñu waxoon sànq du da ngay ñëw rek ne ku ma neex laa laaj ah, wala bi naan xawal waa jële moom dafa compliqué boroom xam-xam la moom xam-xam mais moom dem nga laaj ko mu wax la lu la dul arrangé quoi moom xaaral ma seeti këri ndax kee mooy yombal non yow kooku kooku yow da am bàkkaar de toute façon bu la waxee lu dul noonu nga jëf ko yow yow da ngay am bàkkaar yow ci sa bopp ndax moom bu dee laaj laaj farata la ci jamono jooj da ngay seet yow ci ngay laaj kenn du da xamoo dara rek loolu neex laaj déedéet mooy ne yàlla may na la ay am xel yow mu ngi mel ni man bu ma amoon cent bu ma amoon alal ju bari bu ma ñëw rek ku ma dégg ne moom moom jàng nañ ko noonu wala am na du euh, kiiwam rek ma ne kon kaay kiiwam ma sama xaalis déedéet damay seet ci ñoom ku gën a wóor ak ku gën a man affaire bi léegi diine rek ma ne man sama yoon na wut moom daal naa seet ci gën a yomb est-ce que yow da nga naan naa jël ci gën a ko sama xaalis doo ko def ci gën a compétent ngay seet lu tax nag diine ji doo seet ci gën a compétent nga laaj mooy tamit loolu mooy deuxième laaj ci jara laaj. boo ñëwee même naan seeta ndax am na ñenn ñu naan la mais problème bi lenn la mooy fii yow manoo xam ñan ñoo xam man dama dégg ñuy wax ma dañ naan la loolu doy yow affaire bi mooy comme que ñëw nga bay laaj da ngay déglu nit ñi na la ko jaral boo dégloo kii déglu kii am nga aperçu xaat am na fu la noonu sa xel naan kii bu dee dëgg rek la tax a jóg kii daal li may wax sama ko te loolu ku ko def yàlla dina la ubbee dina la ubbee nga daje ci ginnaaw ki nga xamante ni moom nga war a dajeel kon loolu mooy deuxième bi mooy danga koy laaj li nga ko war a laaj léegi troisième bi mooy mooy na tamit boroom xam-xam bi tamit waru la rek dugg ci pour comme tamit kenn du ko xam mooy jàng ba am sa bi nga yor say téere yooyu toog sa koñ yow doo dem fenn boo duggee ci jàkk bi da ngay julli génnaat dem kenn xamula mais loolu tamit du yor mooy ne mbir mi boo ñu am ay repères yoo xamante ne nii buñ soxlaa ku laaj dañuy xam ne fii la ndax tamit yàlla moo doxale noonu àddina bi liñ naan yaa Daawuda innaa ja'alnaaka xalifatan fil ardi loolu dafa bëgg yow Daawuda yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ñun ñoo nga nekkal ñu ci kaw suuf mais mais pour lan na pour ñun ñi xam ko mooy est-ce dañu xam ne kii kat kii moom mu ngeeg. li ñu soxla borom xam-xam la boo xam ne mooy dañ lay xam mooy ne bu dee dañ naan taalibe bi nii ngay def it borom xam-xam bi tamit moom it am na yoo xamante ni da koo war ne bu nekkee benn jotaay boo xam ne dafa question diine jóg bu mu ko bàyyee ñu xamul dara di wax naan man de lii laa ci xalaat dañ naan moom waru la bàyyi loolu di am bu loolu la euh, may leen ma affaire bi yëpp diine la ku xam na wax teen di say prévisions leer. mais fii laa ko teg fii laa ko teg ku xamul nag sam xel moom yow sam xel bu la doyee doyul ñu ci des voilà dañ naan la nga noppi nga bàyyi ñu nga xamante ni nekkul la dañ la déggee discriminer ah boo jàngee ba xam bu la neexee nga wax ndax tamit affaire bi loolu la mooy ne bu terrorisme la amee wala leneen wala beneen problème am ñu ngi wooyu bay expert ci domaine boobu la mais diine rek ngay gis ñu am ñu woon musicien ne dañuy wax ci l'islam ak musique kooku lu ñuy wax ci musique lu ñuy wax ci l'islam kooku point de ko a wax kooku tey da ngay ko xam ñu toog wax ñii doo ñëw jëli musicien naan ko waxal ko moom leer na le mu naan la waaw man de jàpp naa ni nii la deme nii la jàpp naa ne est ko que loolu loolu la l'islam di wax moo tax kon mbir mi mooy loolu mooy borom xam-xam bi tam il faut mu ràññee mu nekk koo xam ne nit ñi dañuy xam ne kat ndax yeneen bi saa salaam la woon mooy ñëwul rek mais man naa jaar lépp ndax moom sax mission yàllaa ko ne nga tas ko mais tamit keneen ki li nga xam ne nee na mu ñoom ñooy samay suñuy héritier kooku tamit da war a def moom ni muy def mooy doo dugg sa dugg ko rek toog di di jaabu yàlla noonu di dem déedéet mooy nit ñi il faut ñu xam ne yow yaay kat kon loolu mooy troisième bi léegi mooy quatrième bi nag mooy kii laaj tamit il faut mu laaj lu leer loolu mooy lan mooy du nga ñëw di laaj comme rek nañ ko tàmm laaj question bi tourné euh, ko loo xam ni de toute façon ci may tontu moom ma bëgg ma tontu dañ koy def fattal la yeneen porte de sortie yëpp ba yow ki nga a tontoo mooy li ñu bëgg ñoom bu ko defee yow boo boobu bu dee waa boroom xam-xam bi teewul biir ñëw rek ne waaw loolu de dara newut mu dem nag fu mu dem na boo ko nee sawaay yow li ngay def baaxul ndax lii mu ne man laaj naa borom xam-xam diw te moo diw moo lépp xam-xam tuut ne ko ah mu ne nee na ma baax na pourtant te ndax problème mooy da koo leeralu mooy day ñëw laaje ko noo xam ne moom nii rek la mooy du leer xam nga ñuy luñ def ñëw naan ko xam nga ñun dañuy leen géej te dañuy yóbbu ndox da dangay am da ngay waaru daal lan nga ci xalaat xam nga amaguñu ko xam nga da ngay waaru moom leerul moom mooy la dañuy yóbbu tuuti ci ndox dañuy dem géej mais da ngay waaru xam nga loolu wax ñu mooy li ñu wax dafa leer nañ ñun dañuy dem géej am na beneen riwaaye dañ fay def lu mat un mois waaw yóbbaale tuuti ci ndox bu ñu ko naanee buñ ci jàppee dañuy mar xam nga loolu dafa leer kon nag nan la ñuy def voilà xam nga loolu moom dafa leer ñu nit ñi ñëw wax ñoo xam ne dara leer ci. mais waa ji bu teel looy da lay tontu lu baax loo xamante ni moo la arrangé pour yow mais ay dugalee nit léegi mooy kon kii laaj tamit il faut li muy laaj mu leer mu bañ a di tourner tamit autour du pot ba dara du leer mooy da koy war a leeral moo tax ci yépp domaine nag dafa am domaine yoo xam ne buñ naan li gën mooy nga def yi mooy nga xaw a def ay métaphore walla ay yu mel noonu ba ga bu dee côté bi diine la surtout côté fiqh bi yooyu ñu xam ne bu dee leer il faut nga jaar ci digg bi mu leer na ngay jaar ci digg bi mooy li mu sol euh, sulen mu defoon radiyallahu ta'ala anha mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla di du rus dëgg mooy bu dee lan moo war jigéen bu dee dafa gis li góor di gis mooy dafa gént gis gis ndox lan lay def man yu lan lay de mooy lu mel noonu bu dee da nga xam ne il faut ñi nga war a wax mu leer xam nga moom loolu en général jigéen ñi ñëpp seen dañ koy rusalaat mais dafa ñëw laaj ko xam na ne bu deful nii du yeneen bi waa salam kii ko euh, tontu ko tam tontu bu leer voilà mooy noonu la mooy kii laaj dafa war a wax wax leer nañ bu koy tontu mu leer léegi cinquième bi tamit ki nga xam ne buñ ne rek kii sàkku xam-xam il mu nekk koo xam ne moom ci daara ji rek lay nekk. moom waru na def beneen métier déedéet mooy ne nit kuy sàpp xam-xam ndax ndax tey problème bi ñun surtout ñun ci wolof yi ñu bari lool lool problème boobu moo leen di posé mooy le fait que ñoom français rek lañ doon jàng pour ñoom lii ni jox waruñ cee xam dara loolu day am ñaan ñun les francophones di rouler air ñun wa buñ ñëwee rek naa ko choisir mais du loolu mooy man ngaa nekk francophone man ñu ne mais mooy da ngay am sa métier bopp da ngay yor sa métier bopp moo xam informaticien nekkal informaticien lu la neex na nekk daal métier bu dagan voilà nekkal métier bu dagan nga koy def mais nag mais médecins yi dañuy nekk ay borom borom xam-xam yu bari ay médecins lañ yor seen bibliothèque yor seen kii nekk borom xam-xam yu mag bu ñu ñëwee di wax ci diir da nga waa ji du moo doon opéré sànq ndeke moom mooy loolu la mooy mën ngaa nekk lu la neex. dawalkatu camion wax su lu la neex nekkal mais tamit le problème lépp daal mooy boo ñëwee nag ba problème nag ndax tamit bu dee euh, métier mi nga nekk sincèrement lii dëgg mooy ne tax moo war sax mooy balañ see dugg da ngaa war a xam ana lan la ci lii nga wax looloo taxoon Euh, jëlee nañ ko ci euh, Ali ibn Ali ibn Talib Abi ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu même euh, Omar ibn al-Khattab ne ñoom ci mo ci ci marché ne képp koo xamante ne nii xamoo li jëm ci njënd jaay mooy li ci dagan ak ci daganul dañ koy dàq ci marché bi ñu ne lu tax mu ne ndax kooku risque li muy courir mooy soit mu lekk riba wala mu lekk ko nit ñi te du ko tey mooy na yow loolu da ko war a laaj nekkal lu la neex tailleur rek lu la neex nekkal mais nag boo amee ay question nga war a dellu ci repère bi mais repère bi il faut comme ni ñu ko waxoon sànq il faut tamit ñu xam mooy kan waaw loolu mooy moo doon cinquième bi sixième bi mooy ginnaaw bi nga yoree métier mu la neex lii gën nag man du ma nekk baykat ba pare. xam nga baykat bu ma ko nekkee dafa am masala yu garaaw yoo xam ne man posé na ci man d'abord surtout lu jëm ci wàllu zakat mooy lu mun légal nga xam ne da koo war a génne ci ay conditions yow loolu da koo war a xam mooy nit mi la concerne da nga war a fexe ba li ci tourner autour nga xam nga laaj ko ba xam ko mais du ma nekk baykat di laaj informaticien yi waaw waaw bu benn bu benn euh, transaction pure mais dañ naan la sawaay yow xamagoo fi nga nekk laajal ci li nga nekk bu fi nekk di laaj yoo xamante ni concerné wala mooy kii laaj tamit sàkkukatu xam-xam bi dafa war a di laaj yoo xamante ni da ko concerné directement mooy ñun duñ nekk fii xam nga ñun dañuy milliardaire defal yàlla dafa guñu ko ah bu dee moo gën ci ñun yàlla ñu ko def bu gënul yàlla ñu ko dàqal xam nga manumaa ñëw fii bari ay problème yoo xam ne day tut man dama koo am xaw ma ci dara ba pare di laaj naan waaw bu ma yoroon bu doon waaji yoon ay moom est-ce ko neexee di may waa këram wala di may ci njëriñ wala mais dañ naan la sawaay tee ngaa laaj li gën a yomb ci yow rek mooy ne nga laaj yow li la concerne sa fat bi nga nekk wala fi ngay liggéey laajal masala yi jëm ci yooyu moo gën a yomb wala julli bi nga war bi nga war a def muy farata nga koy def chaque jour te bu ci benn benn rëkk nga tërmal xam nga kooku xam bari na ñu muy daw kooku laajal loolu ba pare wala boo nga laaj bu dee métier tel bi ma yor nga laaj buy tourné autour moo gën ngay laaj yoo xamante ni concerné bu la te tamit nit loolu la mooy da ngay gagner temps ndax loolu yow man bu ñoo ko tontoo tay li ëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi dañuy fàttewaat réponse bu ñuy ñibbi di ko fàtte bu ñuy ñibbi nga laaj leen li ngeen laajoon moo tax da ngay gis même même boo déglu ci dañ koy gis wala ngay déglu rek ngay waxtaan ak yooyu da ngay gis question yoo xam ne chaque fois bi ñëwaat léegi rek day ñëw du ñëw di ñëw ba nga yaakaar ne xëy na daa am ñu bees ndeke bu ñu bees ñu ci nekk sax ñoo ko posé am loolu gis nga nag boo posé lu la concerné direct loolu en général doo ko fàtte xam nañ kii nii Abdullah al-Mudlajiri euh, radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala moom ni ñu ko posé du ko fàtte ndax dafa cons da ko concerné mooy day dem géej am nappkat la chaque jour mu dem kooku ñu ñu ko wax ne ko léegi mën ngaa jàpp doxum géej nga foog ne koog dina koog di ko fàtte koo dootu ko fàtte ndax da koo concerné mais biddiw yi ñaata lañ loolu moom loolu loolu concerné wu la ñeewuñ amul solo ah mais yow moom de toute amal gu la solo loolu amul am man na am solo mais amal gu solo seetal lu la dina amal solo nga laaj loolu léegi nag septième ni mooy mooy tamit ki ñëw di laajte mooy boroom xam-xam boroom boroom kii sàkku xam-xam il faut tamit bu mu ñëw daa war a àgg nag benn kër mooy benn savoir vivre bu mu war di nekk bu nekkee sëriñ bi wala buy laajte mooy doo ñëw gis ko fële mu taxaw di génn buntu këram rek da génn gis ko muy jàpp nga ne ko eh waa taxawal waaw kay man daa amoon lu may laaj doo ko def noonu wala dabal ma dabal ma dabal ma sëriñ bi nga nga arrêté ma ko maa ngi ñëw dama damay wuyu rek après man moo man ñëw laaj loolu tamit kenn du ko wala woowal ma yooyu wala di ko woowee yenn tur yoo xam même bu dee yaa ko mag même bu dee yaa ko mag naan ko uus ku tudd Ousmane naan ko uus xaar ñu waay xam nga yooyu kenn du ko def borom xam xam nga naan ko uus waaw kay waaw demal la waaj a waxoon benn conférence man ñu ñëw na garaay rek seen yoon ndaw kim àndaloon demal kii conférence kat moo ne dama waay yow demal toog ci kanamu booy bi kii conférence naan booy xam nga loolu tamit loolu mooy mooy mooy vraiment koo xamul ni mu demee mooy loolu tamit kenn du ko def demal toog ci kanamu booy bi xam nga loolu en mooy yow du la wax looy jël ndax yow premièrement classé nga ko ne booy la lépp lu wax waxi booy la war a nekk. boo déggee loo xamante ne ni yow ñi nga jàpp ne ñooy seen dëgg ñu contraire ak loolu même bu dee leer na la wax moom da koo teg fu leer yow da ngay mujj jàpp que li ndax kii am booy la rek loolu tamit beneen affaire la beneen problème la mooy boo xamante ne ni ki ngay laaj mooy borom xam-xam bi tamit dañ koy màndal mooy da ngay ndax nit ñi leeg la ñu naan la noo màggal nit baax mais affaire bi mooy mbir la mooy premièrement yow yàllaa la xurumaatullaahi mu ne loolu fa inna min taqwal qulub yi nga xam ne ay ormay yàlla la beneen bi mu ne sha'ira la yi nga xam ne ay symbole diine mais borom xam-xam bu dul symbole diine lan mooy symbole diine mais kaaba bi sax borom xam-xam ko ëpp doole borom xam-xam bu gëm yàlla di ko doxal ko moo ëpp xam-xam moo moo ëpp doole ci yàlla kaaba bi noonu rek mooy li yonente saa sallam waxoon ne euh, gis nga kaaba bi ni ñuy foor ak yëpp ni ñuy mel noonu. ñu tuural yàlla yàlla ñu tuural ko dereetu benn jullit moo gën a graaw ci moom ñu doon ñu fa doon kaaba bi ci moom waxatuma laa te ko mooy rek en général jullit yi waxatuma laa ko ndax am na ñoo xam ne ñoom bu ñu bu ñu gaañoon benn bu bu ñu laaloon mais bu ñu laaloon yi da da di touché loo xamante ni mais sax ñun ñu roy alors que lee moo gën a rëy ci kanamu yàlla ko lool mooy ne kon borom xam bu doon symbolique bi dee symbolique l'islam kon xanaa kon man nañ ne l'islam amul symbole ndax ñu message bi ñu bëgg ñu jàll ñu ñëpp koy jàll la mooy li ci yonent yi salaam doon dox ñii ñoo koy dox nga ñëw di leen doyadal mooy mooy yow képp ku mel noonu mooy ne bu fi yonent toogoon ak ku man di doon alayhi salaam yow doo ko jox kër loolu rek lay képp ndax li tax ba manoo respecté kii bu lool xewoon boo fa nekkoon ni ko du loon respecté ci ngay ñoom ngay àndal képp ko naan la bu ma gisoon ñoom ci nii laay def nii laay def yow toogal rek xool ko moom relation moom borom xam-xam yu nekk ci jamonoom nan la mel noonu rek la bu fi kenn di woote maqaama yoo amul mooy ne yow nga nekkoon foofu lawlaa lawlaa ay bu ma doon bu ma doon loolu yóbbuwul seen nit ñi kenn mooy ne dafa am yoo xam ne noonu la mooy da ngay da ngeen dafa am terme yoo xam ne kenn du ko bu dee xam-xam bu kii mais koo xam ne yàllaa ko jagleel ngëneelu yàlla la moo koy jox ku ko neex di ko woowu turam am na ñoo xam ne yenn sëriñ sax dañuy dañuy soxoree wax leen sëriñ boo waxee suñ Babacar ñu naan Babacar si xam nga loolu sa waay wala imaam Malik ñu naan Malik comme si benn waay la daal bu doon taxawaalu fee rek ñu koy wonoon. xam nga loolu loolu loolu mooy ñàkk teggin dëgg. waaw xam nga yu mel noonu loolu ay ñàkk teggin la mooy ne yow bul yaakaar ne li ngay def li ngay def da ngay da ngay moo yàlla moo la ko digal mooy septième eh, bi léegi huitième bi mooy mooy ne ñi nga xamante ne ni mooy bu ma ñëwee bay jàngi ma toog ci benn jotaayu xam-xam man bu ma question bu mu posé wul man concerné xam nga am na ñuy wax loolu man daal waaja moo laaj léeg man concerné wu ma du ma ko sax dégg lii tontu moom jaru ko mais naan la déedéet affaire bi du noonu xam nga Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom laaj bi laaju ko moom du mooy nappkat bi ñëwoon ni yonente sallallahu alayhi wasallam ni ko dañ li kii déedéet mais dafa dégg moom biñ nekkee ci jotaay bi nit ñi ñëw dafa bàyyi xel déglu bu baax waa ji lim laaj wàññiwu ci ci ci tontu bi tey bi ñëwee noonu la ko tontu noonu la ko indilee bañ man tey jàng li ci jàng tey mooy ne danay déglu bul ne rek question bi concerne wu dañu façon ñii dañu soof lii sax xamoon naa ko non mais yow li nga xamoon xëy na man ngaa am loo mën nga tey jàng lu ëpp loolu xëy na yow un pour cent la ci xamoon boo dégloo xëy na sax nga xam ci un virgule cinq loolu moo gën dara te tamit le fait que ngay déglu xam rek ne mënoo ko am ndax comme ni ñu ko waxee woon dafa am jotaayu jotaayu am malaaka yoo xam ne alayhimu salaam yàlla da a bind pour lool rek bu ñu leen gisee day dem dañuy dem rendre mu ne leen ñoom lan la ñuy ragal mu ne ñoom daal sa safara si dañ la ñuy ragal ragaluñ dara lu dul dañoo ragal sa safara si moo tax mu ne leen ah loolu mu ne waaw mu ne moom mosul na leen am na ñoo xam mu ne ñoo xam ne ñoom lan lan lañ bëgg da leen lan lañ ragal nan lañ bëgg ñu ne àjjana mu ne ndax gis nañ ko waaw kay dana doon ndax gis nañ ko mu ne déedéet waaw bu ñu ko gisoon nan la ñuy def mu ne kon tey dañuy gën a yokk luñ doon def gis naa leen ñuy sikkar wala ñuy def mais bu ñu ko gisoon xam nga ñun kenn du gis safara ah lii ma yaakaar <laughs> ñu a yokk yokk luñ doon def xam nga jë jotaay yu noonu kon nekk fa di déglu dafa am solo même bu dee laajoo mooy na même boo laajul del bàyyi xel ci li muy wax ndax mën na laa jariñ te tamit mën ngaa dem nit ñi dañ la koy foofu mooy ne yow buñ naxasee gis nga nekk ngay ut xam-xam wala nga koy sàkk gis bu dee respecté wuñ la question bu sérieux ci diine bu ñëwee yow li ñu ñëw laaj la ko loolu moom même bu dee dañ naan ah gars de moom dañuy cëkkale gars yi la xanaa gars yi ñoom dañu arrière mais bu question bi sérieuse ñëwee yow la ñu ñëw laaga ah. léegi yow man loolu concerné wum loolu mooy moom dafa mooy li gàmm gir sëñ bi doon na ko mooy ne da boo nekkee étudiant daa am yoo xam ne yow doo ne rek man li ne li war ñëpp ñoo ma war mooy xam xam li nga xam ne yu fondamentaux yi rek déedéet yow fondamentaux yi rek waru la mooy yeneen yi yëpp yenn fondamentaux yi comme zakat yooyu nga xam ne war a wala sax da nga koo war a xam ndax man nag nga ko laaj léegi kon loolu moo doon moo yor huitième bi neuvième mooy nag boo ku ñëw bay laaj nag boroom xam-xam bu ñëw nag di ko laaj bi test naan xaaral ma seet waa ji dañ ne boroom xam-xam la naa ut sama question yu sax pare leen nag toog di ko xaar bu ma ko dóor nag xool. bala may dem dama koy def ñu damay xam ne par exemple mën naa comme koo xam ne ñépp a dëppoole ci borom xam-xam la wala ma xaw see gis dara lu lu xaw a leer ci man réponse bu leer mu ñëw nag jël question piège yooyu ne xaaral nag dañ dem rek tey bii laa koy bërxal tey xool ba xam loolu dañ koy tere mooy ne képp koo xam ne dafa toroxal loolu sax torox sa bopp ngay toroxal rek ku def noonu boroom xam-xam mooy yàlla dina la weer bëccëgu ndar kàmb ndax lan mooy kooku ban ban intérêt la mooy après la lay wax i saay tey moom dafa gas moom tey moom saay luñ ko masal ak mu tontu mais tey daal sama question bi ndeke kiiwu ko quoi léegi yow yàlla danaan la baax na dég dina ñëw ma weera ci ci ci ñëpp gis la ñëpp gise la loo bëggul woon ci anam boo bëggul woon ñu gise la noonu mooy ne kuy laaj kuy laaj tamit kenn du laaj di laaj naan xaaral ma teste waa ji loolu kenn kenn kenn du ko def mooy yow laajal li la concerné li la concerné wul nga bàyyi ko mu ko concerné mais na am na beneen kii yoo xam ne ñu ngi ñëw ci yeneen masala yi yoo xam ne man nga laaj te yow concerné la mais da bëgg mu leer na la fii ñu bari xamuñu ko nga bëgg ñu xam la mais loolu mu léegi kon mooy kon neuvième bi mooy bu kuy laaj nga bañ a laaj di testé waa ji ngay laaj naan damay xool fu xam-xamam fan la fiqoom toll ak fa xadiisam toll déedéet mooy ne yow laa jël li la intéresse léegi dixième bi mooy kii laaj dafa war a xam ne moom bu laajee ñu tontu bu laajee kiy déglu tiyaaba ci am da koy am non seulement kiy déglu mais kiy laaj tiyaaba bi ñu ki kiy tontu tiyaaba bi ñuy am da koy am ndax lan ndax euh, xadiisu Jibril bi alayhi salaam boobu mooy Jibril bi ñëwee rek ñëw sol lu weex benn waay bu sol lu weex ñëw toog ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko lan mooy lislaam lan mooy ihsaan lan mooy iman ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu laaj ko tamit lan kii lan mooy ci yawmal xiyaam la ko doon laaj ay mu ne ko mu tontu ko ci léegi boobu bi bu ñu demee bi Seydina Omar radiyallahu anhu moom lan la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne leen ndax xam ngeen koom bi dem ko mu ne kooku Jibril la dafa ñëwoon pour jàngal leen seen mbiru diina pourtant Jibril jàngalewul alayhi salaam mooy dafa laaj rek yonent bi sallallahu alayhi moo doon tontu xam nga man ma ñëw laaj rek taxul nga xama ah, bu ma ñëwee ne leen sarti azaka lan la pour joxe azaka rek dem sama yoon yow nga ma laaj ko rek yow nga génn est que tax na nga ni mu nekkee question ci ki laaj yow noonu lay nekk question da lay toog ndax déglu réponse mais moom dafa laaj toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu mu ne moom kee de Jibril ni dafa ñëwoon doon leen jàngal seen muru diine jàngal sa moom nekkuloon moo doon moo doon moo doon leeral kon mooy ki laaj dañuy di kii dégloo kii wax sax kii tontu tiyaaba ñu am yow mi laaj da nga koy am moo tax ñëw toog rek croiser les bras doo wax dara doo fii lool tamit fekk yow yaa ngi am ay ay questions yu problème la tamit ci lañ jànge mooy li ñu waxtaan mooy ne moom xam nga Jibril xamul na li ñuy laaj alayhi salaam xam na ko ndax moo tax bi ñu ko laajee ay yawmal dana ko ki koy laaj ki koy laaj dinu koo xam ki koy kii laaj mooy moom laaj yi doon laaj xam na ko mais da ko doon laaj ngir jàngale loolu moo tax du ma rek ne man tamit ndax tamit beneen problème mooy mooy sax masala bi ci Euh, mooy ne problème bi di nekk ci jàppoog rek ne man de toute façon xam naa li may xam jarul may laaj xam nga ban ngi léegi mooy masala bi ci topp mooy ne ñu xamul dara te nekk ci jotaay bi dañuy jël kàddu bi nag di ko paasante nag ku pare rek keneen commenté keneen dóor nit ñi def noonu ba waxtu yu jeex yéen xam-xam mooy lan mooy yéen ab trésor lañ leen tegal ne nag fii dañ leen a chronométrer temps bi or xam nga war dafa jafe léegi dugal leen ci foo xam ne or rek la nekk bam fees ñu ne leen nag tibb leen te dem yow nga nekk fa di wax naan bii a dàq non leen jël bi ci des quoi leen boobu yi moo dàq bii dée ma dina gis lañ ba temps bi jeex ngeen mose génn leen seen temps jeex na mooy loolu ñooy leen borom xam-xam bi dafay nekk ngeen nekk fi di wax yeneen di wax yeneen ba mu jóg dem te jariñu yéen yéen sax tëye leen tane ah ñu yàq or ñoo leen tane ndax ñoom ñu fi àddina rek man nañ ko amee feneen yow ñooy fii soo ko yamaat dangaa foog ne dajeeg borom xam-xam loolu yàlla da koo may ku nekk mooy bari na ñoo xam ne dañ doon dox xoolal Salman al Farisi radiyallahu ta'ala anhu fu xam la jóge Iran la jóge Perse di wër ne moom dafay wër dëgg lay wër mooy yonent fu nekk pour dëgg dëgg rek la doon wër fu nekk jaar na nekkoon la ci ay église fu nekk dem na fa ngir xool rek fan la dëgg di féet mooy yombul da doon foofu da doon dox la tànkam la doon dox ñu def koy jaam ci dëkk bi fu nekk mu wër ko ba mu ñëwee na diina mooy ne loolu dalul moo tax yu mel noonu boobu amee day ñëw toog di wax ay waxi subaak ngoon ak bëy xarmeet ba ba waa ji dem mu jeex loolu kenn du ko def ndax tamit problème bi loolu la mooy léeg-léeg da ngay toog fii benn kilifa bu mag ñëw dikkal leen jibi na ngeen di xullee dem ñibbi dem moom béyee na ñu naan rek te ñu ne ñëwoon na kenn koo naan ndax yow loo ko laaj ci yooyu bi ne naan ah ah loolu nag ay yéen nag laaj ñu ko dara la mais loolu problème la loolu la ndax ndax bi ngeen bàyyee lool ñeneen a nga doon wax ci côté bi leneen. naan ko waa sëriñ bi naka dëkk ba loolu ñëpp xam nañ ginnaaw boo ko waxee dugg leen ci l'essentiel boo paree gars yi ci politique di lañuy dugg waaye nan ñu gise suñu réew ma te loolu boo ko duggee du jeex du jeex mooy du jeex dañuy wax rek muy rafetaw di dem naka mbay ma waaw naka mbay maak naka xar yaat xam nga yooyu mais loolu la mooy loolu mooy inconvénient bi léegi nag dixième bi mooy tamit ki ñuy laaj mooy borom xam-xam bi tamit il faut mu am tamit capacité xam ne kat ki may laaj li mooy niveau bu ma koy tontu dama koy tontu ci niveau comme li Seydina Ali doon wax radiyallahu ta'ala anhu neen day leen xamal nit ñi day leen wax ak nit ñi mooy nit ñi booy wax ak ñoom dee leen wax ak ñoom liñ mën a comprendre ndax da ngeen bëgg ñu weddi yàlla ak yonentam sallallahu mooy dee leen wax loo xam ne. ndax koo xamante ne moom day moom moom étudiant mooy ku bees la di dóoru ñëw nga koy jox yoo xamante ne nii ay xaay da yoo ay règle yoo xam ne moom day réer moom day réer ci bi nii lii daal te mu découragé mais lii daal de de façon yàlla daa am ñu mu ko jagleel man man nga koo am xam nga daal boo xamee mystifié waa ji noonu mooy yow doo mas ndax bari na Sénégal ñu def loolu sëriñ bii moom li ñu def kenn mën koo def xam nga yow premièrement yow baari nga sa bopp même boo gisee kuy jéem a def dara sax nga naan bàyyi ko rek day waane waane lu mais na xam ne sëriñ bi moom mu mais mooy yow baari nga sa bopp mooy ne da naan waaw def na loo xamante ni mais damay yàlla mu may ma ma def même boo mën da def li mu def boog ma xaw a def boog li mu loolu loolu loolu doo xam dara. mooy tamit ki ñuy laaj il faut mu xam ne kii di laaj ndax am na ñoo xam ne loolu moo tax mufti bi bu ko neexee moom boo ko laajee moom en général comme noonu lay dafay ñëw rek joxe surtout bu dee dee ubbee wax lay wax man na laa ñëw rek jox réponse bi mais bu dee dafa xam ne kii kii moom réponse bi ñeent doyu ko moom étudiant la taxaw naa poussé mooy de toute façon naan ko wii wëg noo taxu koo jóg ndax lii baax na nga ne ko wii rek mu def kooku taxu koo jóg xam nga mooy dafa bëgg nga jox ko ay tegtal yoo xamante ne ni moom mën na ci dellu ak bu ñu ko ko laajee bokk la fi nga xam ne moom dafa ñëwoon da ngir ñu ne ko waaw baax na mu dem nekkaat ci li nekk ko bokk mooy ñu mel noonu tamit borom xam-xam bi da leen a war a ràññee xam ne kii nii la kii moom ci cadre bii la bokk ñee ci cadre bii lañ bokk loolu moo tax sax ci ci ci ñoom tamit. ci ngay gisee boo amee yenn taalibe yi nga xam ne dañuy xaw a ñàkk taalibe léeg-léeg ki nga xamante ne nii dafa yàgg ci daara yi xaw war fee nekk modèle bu defee benn erreur ñu ngi koy corriger warula bokk ak ñu ci def ndax lan moo tax mooy ndax kee dina da koy def ndax da koo bañ a déedéet da koo bëgg a wan ne yow yii nga ko doon def yow ndax modèle nga fi nekk yi dóor a ñëw def yu mel noonu kooku mën ngaa wax moom ndànk ndànk mais ci def lene bu dee ta tay yow leer na leneen kii ndànk ko du tax mooy kooku mën ngaa mën ngaa utiliser méthode yu dur envers moom tat nekkul la da nga koo bañal loolu moom dina ko xam après loolu mooy kon fii ñuy laajtal borom xam-xam bi dafa war a xam état wu gaa yi état d'esprit ñu koy laaj mooy ñan ak fan la ci tollu mu tontooloon noonu léegi treizième bi mooy ne tamit borom xam-xam buñ ko laajee euh, question dafa waral dafa war a leer ni question bi na leer ndax loolu moo tax sax bokk na euh, ci loolu sax euh, usul bi insha allah xam naa suñ bi buñ jëwee kuus ci bi insha allah yooyu naa nañ ko gis mais mooy façon euh, li ñuy mujj traité loolu sax waxoon na ko ci cours bi am na benn cours bi def bu mu defoon ci lu yaatu ci wàllu usul mooy méthodologie partie bi nga ne moo jëm ci muskie mustahid léegi mooy côté ki nga xam ne mooy ubbi ak ki nga xam ne am na capacité moom di wax ci diine sax ñu koy déglu mooy am na capacité bu gisee benn texte alxuraan wala xadiis man cee génne ay àtte mooy ne kooku <coughs> bokk nag ki mooy teggin yi nga xam ne moom da ko war a doxe mooy nit bu ñuy laaj comme mu nekk ci mbooloo ñuy laaj ñoo xam dañu jàng ba pare ñuy laaj ñu bind question yi waru la nangu nit ñëw ne ah kii liir question yi ne waa ji question bi dafa gudd xaaral nga résumé ko ndax yow boo ko résumé xëy na am na lu am solo loo bàyyi kii kii wax affaire bi moom dafa war a ah, déedéet soit ñaar mooy am soit bu dee temps bi da jàpp ne man du mat ngeen bàyyi ko yeneen yoon ngeen njëkki ko wala bu dee nag temps bi mat na mooy nga liir lépp ndax problème bi mooy yow xëy na yow li nga jàpp ne moo am solo moom li ko amal solo da nga koo tëj te moom bind na question ba toog mooy ne dafa war a déglu question bi ba leer nañ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa déglu waa ji beneen ba ñu wax ñu leer nañ ñu leen di tontu mu tontu leen tontu bu leer nañ waaye tamit moom am na am na droit buy tontu gis ne kat kii ne ko waaw rek baax naam baaxul du baax gërul mu yokkal ko ci li mu toll mooy ne xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi dañ ne ko ñoom dañuy dem géej di yóbbu tuuti ndox te buñ ci buñ ci jàppee dañuy mar ndax mën nañoo jàppe ci ndoxum géej mu ne leen de ndoxum géej xam nga ma li ñoom dañ leen waaw bu leen leen waaw léegi nag problème bi mooy mooy ne gaa yi di di ñu ñëwaat par force ñu ñëwaat bu ñuy dem di ñëwaat ndax dinañu dem li ñu yóbboon ci provision matul lu gis ci jën yi wala ah lu yëdd ci kaw duñ xam na ndax dañ koy lekk mbir te boo mooy tuur bala ñoo accident ci jën xam nga yooyu yëpp mënoon naxe moo tax buñ gisee ne yooyu yëpp ak tamit li nga xam ne moo gënoon a leer li gën a leer mooy lan moo li ñuy jàppe mooy dafa nekk li nga xamante ni lu banaa liñ naan lu banaal la ñu ci l'islam ni ñuy jàppe ñun dañu jàpp moo tax sax ñu bari duñ laaj te alors que gars yi dañ koy laaj loolu dañ koo war a laaj comme ni ko taaba yi doon def ak saxaaba yi ridwaanullah taala dañ doon laaj lu nekk moom la euh, Sayyaar ibn Salama laajoon ko mooy ay yëti jàpp loolu laaj la jàpp naka moom baayam baayam di laaj saxaabu bu mag ne ko naka la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee julli mooy julli juróom xam nga loolu dañ naan mais xoolal loolu tem nga ne non man loolu loolu ma ciy laaj ni ñuy dundee ay heures yi naka la man yor naa sama calendrier jeex na wala xam naa ni ñuy fiyee déedéet pourtant ànd ak doom yi ñun bu doon ñun dañuy rus sax booy laaj bu xool ndax est ko que xale nekk na fi ndax dañuy rus alors que du loolu yooyu pourtant yi yi ñuy xam na mooy ba heure laa jullee ak yeneen yeneen yoo xam naka la doon jàppe naka la doon sangoo set lu nekk lañ doon laaj naka la doon jàppe xam nga jàpp chaque jour nga def mën nañ ne loolu dafa banal loolu ñëpp ko xam ñeent teewul mooy liñ doon wax léegi bu borom xam-xam ñëwee fenn dañee war a jël question yi am solo ngeen laaj ko ñoom moom lañ doon def kii dafay ñëw borom xam-xam la saxaab yi la dafay ñëw ridwaanullah alayhi dafay ñëw ñun nag dañ ko war a laaj li ñu xam mooy naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe loolu rek lu moo ñu intéressé loolu noonu la war a comporté wu ak boroom xam-xam yi fi nekk léegi. mooy tool yi bari na ñu naan bu dee sangukat naan am na ñu ne dégg ñu ne da ngay ñëw rek dugg ci ndox mi génn xam nga dama dégg rek leeru mais laajal ne man dama bëggoon a xam naka la yonent bi sallallahu doon doon sangoo set ak tamit est-ce que ñuy def noonu laan biir mooy question yi nawet da nga a laaj mooy ne kii toom ci kon ne bu gisee ne am na lu dina loo xam ne dafa am solo lu nekk ci ginnaaw question bi da waaj a laaj bi mën naa extrapoler dem ba mu tontu loolu. mooy ne neewu leen ndox mi waaw dagan na rek kii leen man ngeen a jàpp mais da leen ne lan waaye ñépp dem te loolu moo gënoon naqaree xam ndax li may jàppe moom man naa ko xam mais est ndox man na fay dund moom mën naa ko lekk mu ne leen waaye ñépp dem dagan na kon loolu loolu tamit boroom xam-xam bi loolu dafa mooy mën nañ nga laaj lenn nga tontu lu gën a yaatu loolu moo tax léeg-léeg ñenn ñi dañu naan non saa yi dafa def hors sujet quoi moom ñu ngi koy laaj bëri bi muy wax Dakar ga mais xool ko fii lañ commencé ndax lii mu di yaatal alors que xamoo ne yaatal boobu ci yow li ngay tontu ci tontu la lañ jëm ne tax ngay dégg ñenn ñi waaw non waxuma loolu da ngay dégg ñu laajtee na bare muy wax di leeral ñu ne ko non mu ne waxuma ñu ne la xaaral rek maa ngi ñëw de ñu mel noonu mooy ne maa ngi ñëw yow bu yàqam ci da ngaa laaj da ngaa bëgg mu leer ndax tamit benn affaire la mooy yow bu dee waaw rek nga bëgg buñ na nee waaw booy dem di yeneen question di ñëwaat ndax mu demel noonu booy dem par force yeneen question di ñëwaat alors que bu dee dafa leeral lépp li làmboo question bu loolu moo tax firi yi xaw a jafe loolu la mooy ne du dangay ñëw rek xam nga xam nga am na bu am na lu loo xam ne bu ñu ko defoon moom yaakaar naa instant bi ñu ngi ci fin ba moom mooy ni ñëw rek waaw alxaafis rahimahullah nee na wa an jël wa an abi hurayra te nañ ci abi hurayra radiyallahu ta'ala muutaa mu noonu pare waa fii jëli nañ ci benn masala bi ñu ci jàngi daal mooy ndoxum jéeg mën nañ ci jàppe lu fa deewee mën nañ ko lekk nañ deraat ci benn xadis xam nga loolu ma am na ñuy def noonu mais est-ce ci am na li ñu ci am na ñu yëpp mais doo ko ci amee moo tax doo ñëw naan damaa laaj ba pare ñu lay tontu nga naan man waa ji nga naan ko moom da ngaa foog ne ñàkk comprendre tax mu lay mu lay tontu xam nga ko comprendre wul te tamit lenn la mooy borom xam-xam yi a général dañu am fulla mooy bu ñu xamul dañ naan la xaw ma bu dee ko ragal yàlla naan la xaw ma li may bu leeru nit du la tontu léegi nag nga foog ne da lay tontu noonu rek day wax lii lépp pour ko quoi pour rek yokku temps bi noonu déedéet mooy ne da. ñu ngi ñu la ñu lay tontoo tamit da nga ko war a jàpp ndax mooy li njëkk a wax sànq mooy ne kii laaj da ngaa war a tamit di bàyyi xel li ngay laaj di lay tontu léegi loolu moo doon préjugé moon ci xadiisu Abu Hurayra rabbi Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy ci géej gi léegi beneen ensemble bi moo doon xadiisu Abu Sa'id al-Khudri bi ak bu Abu Umaama al-Bahili ak bu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum mooy biir budaa xadiis biir budaa ak xullatay léegi xadiis yooyu ah, masala yi ci amoon set la mooy masala yi nga xam ne ñoo jëmoon ci wàllu teeg gi xam-xam léegi set la woon léegi li ci njëkkoon mooy ne ah, kuñ sàkku xam-xam bu dee nga jékki-jékki rek gis sëriñ bi di def lu étrange ci yow ndax mën naa plan ci yow étranger mooy yow ci yow da nga jàpp ne fii lii muy def moom lii lii bizarre na ah. ndax lii maa ngi koy dóor a gis mooy ne bu ñëw rek te man xoolal sëy si moom na ma yàlla baal mais mais àlluwaat dafa des waa te xoolal ñu teeraate yii nga xam ne ñëpp ko xam ne baaxul ñu koy def léeg mooy yow bala ngaa dal kenn bala ngaa seel gémmañu sàmba ma nga xam ni sàmbay wëlis xam nga doo fekk sàmba nekk ci gétt gi di wëlis rek pël bi di wëlis yow nga ñëw rek seel ko naan kon waaye waaye déglu yi nga amul solo ku la ne amul solo bàyyil ba xam li sàmbay wëlis loolu la mooy bala ngaa fekk benn borom borom xam-xam buy def nga naan ko li nga def baaxul mais fexeel ba xam ni ñuy def moom xam na ko wér ndax benn loolu ci ban xadiis lañ ko jële mooy xadiis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ndax dafa dana daa ñëw benn riwaaya bi dana dañ na yonent bi sallallahu alayhi wasallam atatawadda bi digri bidaa ndax yow bi dañ ci jàpp xam nga moom nañ ñëw ne ndax teen bi lan la waxoon dañ fa doon tànn ay xaj yu dee ñédd dafa yoon nekk bu jigéen ñi gisee mbërëg ñu ñuy siiw dañ ko doon sànni salte presque Médina bi yëpp man nañ ne dafa doon ñëw xam nga mënoon nañu ñëw rek ne xoolal ah possible la woon bu doon surtout bu doon ñun suñu jamono bi ñàkk teggin bi dañ naan tam ñu ne waaye ci xoolal borom xam-xam leen moom ñoom nag dañuy manque di di di civiliser quoi ñoom ñoom dañuy civiliser wul dara xoolal xoolal ci ndox yi yëpp seexlu ko mu ñëw di ci jàpp quoi di ci naan ndax leneen ci yeneen saa da ci doon naan mais moom deful loolu lan la def dañuy dafa ñëw laaj ko ne ko ndax ndax da ngay jàpp ci teen bi mel ni fii ndax ndax tamit beneen ndax laaj bi li tax ma am solo mooy ndax tamit lan la ñu wax néewul rek ndax da ngay jàpp nopp waxiya bi urun tamoon jox ko lan moo tax man ma poser question yu mel ni parce que yan la boo xam ne dañu fay sànni xaj yu dee ak mbërëgu jigéen ñi seen unité yi ko fay sànnee salte yëpp dañ ko fay sànni man loolu moo ma jaaxal bëgg na nga ci jàpp lan moo tax ma ciy jàpp beneen bi mu ci doon naan ñu tontu ko tontu boo xamante ne ne ko ndox dafa laaj tey laabalaati te dara bu ko sobee bu ko defee moom bu demee bu demee gis ko ne waaye man de romb naa tamit yeneen saa salaam muy jàpp see mais man jaaxal bu ne ah attention ndax laaj naa ko laaj bi mu tontu ma lii bu ko defee mooy moom am na xam-xam bu ko amul ndax kee bu ñëwoon rek jëm noonu mooy du xam lan moo tax. alors que moo tax boroom xam-xam boo ko gisee mooy au lieu ngay dem di ko jëw ndax loolu jëw la te jëw jëw simple minimement rek dafa dafa garaaw waxatuma laa nag nga ñëw seen mbooloo bii nag ñu koy jëw ndax nit ñi dañu jàpp yu bari jëw bokk ci mais pour ñoom say waajur di di jëw ñu ngay wax ci ñoom da baaxul pour ñoom di jëw seen frère yi seen maam yi seen yooyu pour ñoom dara mu jëw ñoom daal jëw mooy ñu wax ko keneen ku ñu bokkalu politicien bi ñoom pour ñoom du jëw ni ma koy nekk fii di wax dara du jëw ku la ne du jëw mooy li ngeen waxoon benn bi ñeen moom bu amee ñuy ndax en général surtout ñu yor nguur dafa bari ay tooñ yoo xam ne du ñàkk ñu koy tooñ kooku nga foog na yow bu bëggee fatt yooyu dina la ne demal sama jëw yëg ma jëwoon baal naa la baal <laughs> kon ma dugg de déedéet dalaan nag kaay géey fayal da ngay fay mooy yooyu yëpp mooy ne au lieu ngay dem di jëw borom xam-xam bi wala ngay wax ci moom loolu noonu fekk yow sa réer la mais laaj ko ndax ñun wolof yi dañ koo tàmm sëriñ diw de fee la nekkoon lii xaw ma waxul dara mel ni wala gis naa ko muy def dara dem nag fu nekk nga tas ko ma woon biñ ci nga ko laaj laaj ko laaj même sax mën nga ko mën dama laa gis nga def man nga ko ne waaw lan mooy ak ku def lii comme lu mel noonu mooy doo gaañ kenn ndax tamit laaj noonu la mooy soxlawul ngay tuddee nit comme que da ngaa mu leer li leer daa nga bëgg mooy na leer mais nekk fi naan diw di indexé yi nit loolu kenn kenn waxu ko kenn kenn sant ko ndax boo fi indexé kenn moom day yëg boppam lan moo tax nga may kii la la wax ñuy yabaate ba dee ay yow loolu la la wax alors que boo ñëwee laajee ko laaj ñoom mën naa xam ne moom nga wax mais dina xam ne kii bu am teggin la mu mën laa mooy bala ngaa boo gisee nit benn borom xam-xam bi def lu dul man tamit danga ko koy laaj léegi loolu moo nekkoon premier bi euh, deuxième bi mooy ne boo gisee tamit koo xam ne yàlla may na ko ci may na ko xam-xam di jëf benn jëf même bu dee yow xamagoo lan moo tax mu def ko naka njortu rafet ci ndax yàlla dañoo digal ñun julli ñi suñ biir ñuy rafet njort suñ biir ndax li nga bëggul ñu def la ko bu ko defaat léegi rafet njort bi nga xam nante ni moom la jullit waral warul jullit bu nekk loolu moo tax loolu moo taxoon euh, am na bu ma juumoon sax imaam Maalik euh, rahmatullah alayhi ak ak Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu da ko wax ne woon bu ñu ñëwoon jullit par exemple ñu wax ci moom benn wala ñu tuumaal ko benn affaire wala ñu wax ci moom lu dul noonu moom dina taxe jël quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay possibilité yi tax lu ñaaw loolu du nekk ci jullit bi yëpp mu xalaati ko noonu que ne loolu jullit waru koo def dina daal rafet ci moom ndax ñun ñun benn affaire dafa waaw interpréter mooy dañ koy interpréter fexe ba yow liñ ko tuumaal nga taxe koo daal tegg ci moom quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi da nga koy fexe lu baax noonu lu julli di mel mais doolu ñëw rek yàkkamti même bu dee am na ñoo xam ne ñoom loolu rek ay loolu rek lañ yàkkamti bu ñëwee nii rek ñu gaaw tas ko ci dëkk bi seen diw gis nañ ko muy mu doon dox ba jaar fële dafaa romb rek fekk bërëb bu bu bu bu rafetul la rek bu ci ci ci ci kilifa daa romb moom sax mën naa bañ a xam lan la ñu ne sa waay bi falaa ko romb muy waxaat muy danañ ko ci yokkal buñ ne rek gis naa ko muy romb falaa ko gis mu taxaw di waxtaan xëy na daa soxla woon ci lañ fay def loolu la nga wax mooy ne loolu da ngaa war a rafet njort ci borom xam-xam ndax moom bi mu gisee ni saa saam bu doon dafa jàpp ne li muy def du noonu du ko laaj nii dafa rafet njort ci moom moo tax mu laajo ko lan moo tax nga ngay jàpp ci fii ndax da nga ciy jàpp te kenn bu ñuy def bu mooy rafet njort ci borom xam-xam nit dafa war a mel noonu léegi troisième bi mooy ne tamit bu mu nekkee fii mooy comme ni ñu waxoon sànq mooy masala bu mel ni gisoon nañ ko sànq mooy ne bu ay nit àndee ko sëriñ wala mu ñëw fi buñ ko bàyyee bu ñu bàyyee wax ji ñu xamul dara ñu xamul dara nag mooy ñi nga xamante ne nii sincèrement li ñuy wax ñépp ko mën a dégg. mooy nuyoo yoo xam ne foo dem dégg ko xam nga loolu taxul ñuy wax mais ci noonu ci lañu moo tax même bu dee dafa xam li muy laaj sax te jariñ ni ci nekk na ko laaj ngir rek bañ a bàyyee place yi ñi nga xamante ne xamuñ dara ñi ñooy defe lu fa leen neex ndax bu boobaa ñoo ñooy bumbi bumbi day mujj nekk folklore boo xamante ni ñii di wax ñoo di wax ñii di ci te kenn du ko jariñ léegi quatrième di mooy mais tamit kiy laaj euh, il faut tamit bu laajee tamit ñu ngi koy tontu mu dégg mu ñuy déglu ndax am na ñoo ne moom dañuy laaj ba pare ñu leen ci tontu tontu benn mot rek ñu commencé koo commentaire te kat ñu ngi continuer di leen tontu mais léeg-léeg ñu ne la mais yow xanaa du yaa doon laaj ne waaw daa na ñu ma wax mais loolu mooy da ngaa war a bàyyi ba pare boo ñu dee wala ci yoon wi ngeen commenté ndax yow booy commenté est-ce que waa taxaw di du la xaar te comme que da ngaa laaj li ñuy wax lu nekk am importance ndax xam-xam noonu la mooy ne li li li li gënoon sax mooy boroom xam-xam bi wax virgule doo ko ci tey lépp ngay jàpp ki mu taxawoon sax booy nettali fa ngay taxaw loolu la mais yow xam xam nga ne ki ki laaj ñu koy tontu muy wax moom du kooku la ñuy xaar ci moom loolu moom manu ko loolu mooy lan mooy xadiisu euh, Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma ci lañuy jàng mooy ne lan moom pourtant mooy li li daloon Abu Hurayra radiyallahu anhu sànq moom moo ko dal mooy ne laajul laaj bi ndax dane dafa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yus'al nee na sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yus'al man dama dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ñu koy laaj moom sax laaju la ah mais fexe na ba déglu question ñi doon laaj ndax xam kan moo doon laaj tur bi dina am solo léeg-léeg mais du mooy lépp solo moo tax mu ne dama ko dégg ñu koy laaj ci ndox mi nga xam ne day nekk ci àll bi ak rabu àll yeen ndegment yuy ñëw di fa naan mooy àttee moom loolu la dégg te ni ma ko déggee noonu la ko nettali pourtant mënoon na ne non man de toute façon man laajuñu ma ko laajuñu ma ko laaju ma concerné wu ma mooy dafa dégg te bi mu dégloo téye na tamit li mu dégg ci la xadiisu xullatay ñu ñëw ndax boobu la yeneen saa salaam ñu tontu ida balagal maa u ida kaanal maa u xullatay bi lam yax mi ñoo xabar mooy loolu lépp yow tey da mooy ne masala boo fi jàngee surtout ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne loolu moom seen seen fondement la muy saaf ñoo yëg xambal yi ñooñu amul dara benn tiyaabu buñ ci am ba ñun ñu toog yi di ko jàng même bu dee jëfewuñ ko di jàllale xam-xam bi moom la ci am te dara mayoo ko dul déglu jàpp bu dee nag danga fiy nekk yor sa di di di bés di yónnee texto di ree yooyu moom doo xam dara <laughs> loolu bi yowoo mu leer te tamit doo barkee la loolu la kon loolu loolu loolu tamit mooy dafa am solo boo dégloo boo dégloo tamit nga jàpp tamit li ñuy wax léegi euh, cinquième bi euh, <coughs> mooy na kii laaj tamit mooy ne il tamit muy laaj yoo xamante ne ni euh, kiy tontu mooy borom xam-xam bi buy tontu mu bañ a rek tontu comme niñ ko laaj de comme ne waaw wala ñu mel noonu mooy ne ngay laaj de ngay tontu d'une façon générale ndax xam nga Yonent bi sallallahu dañ ko laaj euh, euh, hadith Abdullah ibn Umar bi sànq ak tamit bu ku la bu kii bi bu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu biñ ko laajee moom ci teen lañ ko laaj teenu Budaa lañ ko laaj mais bu muy tontu est-ce ne teenu Budaa de ndoxam moom waxul lool de dana innal maa te al day wane généralité la mooy ne lépp léegi ndox mu ne dañ koy dugg ci biir mooy ne pourtant benn teen lañ ko laaj mu tontu lu général ne ndox dafa laaj te bu ko sobeel. ba moo tax man bu ma nekkee Lyon sama ndox ma man ne sama ndox tamit dafa laaj te dara ko sobeel ki nekk Mongolie tamit wax loo la même chose ki nekk Médina tamit bu dee bu daa la nekk mën a wax lool ñun ñun ñu xam mooy ne buñ la laajee mooy borom xam-xam bi buñ ko laajee laaj bu gisee ne lu général moo gën na tontu tontu bu général boo xamante ne ki ki laaj moom bu demee saa yu bari dina ko ci mën a dina ko ci mën a appliquer. kaa yu bari bu ñëwee rek tontu boobu da ko fay doy ndax tey mooy li ñu waxoon mooy li imam Shafi'i waxoon léegi euh, rahmatullah alayhi mooy zakat um da ngay mooy ne yow taalibe bu amee lu mel noonu mooy dootul yi nag lu ñëw rek mu laaj mooy ne te tamit benn affaire la mooy xoolal euh, Abu Sa'id rahmatullah alayhi moom ñu wax ak Abu Hurayra sax surtout xam nga moom yonente sallallahu alayhi wasallam neewul ne surtout beneen xadiis bi di toog bi nga xam ne dafa doon laaj naan bu kenn dugg ci benn ci ci ci ndox mi noonu projet ci fekk dafa am janaaba mais dafa laaj lan la def lan la ñuy def mooy ne loolu la mooy da ngay nuut tamit di kii kii jàngale tamit du ne rek yooyu man lee laa jàngoon laaj na ñu nii kon daj naa mooy ne moom dafa war a am tamit xel mu yaa est fii daal mooy lan mooy kuy tontu nay tontu tontu bu général boo xam ne day dajale lu bari ndax bu doon yonente saa sallam dane woon ndoxum bu daa rek problème day am bu dee bii rek mooy ne kon yow mënoo ñëw fii naan man sama ndox mi ñu tamit dafa laaj te dara du ko sobel dañ naan la bu ñu fontoo yow affaire bi fee lañ waxoon na ah. léegi xëy na di nga jéne am na yeneen règle yu permettre nga dugal ko ci mais li li dina leer noonu li li teeñ mooy ne këlee rek la waxoon mais dafa wax innal ma ndox ci général bi lépp dafa laab tay laabaat dara bu ko sobee léegi tamit mu def sujet bi muy ne ba léegi ñuy gis ne premier hadith bi deuxième bi mooy bu Abu Sa'id al-Khudri bi ak hadithu Abdullah ibn Umar bi bu ngeen seetloo bu ci nekk question réponse la moo tax léeg-léeg nga gis cours boo xam ne dañuy ñëw ñëpp suñ lay toog rek ñun ñu di laaj ñuy toog ndax loolu dafa nekk moyen la méthode méthode la ci méthode am xam-xam mooy doon toog laaj ndax buñ ci nekkee kenn du laaj li ñu li li li nëbbu suñu xel yi duñ xam daal tamit mooy ne da ngay ñëw say test soo ñu diwaat ak ñoom di nekk nag ci erreur rek ndax da ngay ba pare naan est-ce que man li ma def baax na. te yonent saa sallam dana doon bàyyi li lay mettre ci kaabu mel noonu di la mettre ci dans le nga nekk ci naan nii la am du nii ta nga dem ci li gën a wóor li ngay laaj kon dañuy gis ne laaj dafa nekk bunt bu mag ci wàllu ut xam-xam mooy ne mënoo ñëw rek nga damay ut xam-xam mais nag laaj kenn waaw di nga am loo yor mais yu bari tamit dalay dalay rëcc loolu du l'importance bu waxtaan jeexee ñu gis nit ñi di laaj ñu euh, ubbi yenn question réponse bi am loolu rek la ndax moom kenn mënu see ñëw ne man li nit ñi xalaat yëpp xam naa ko bu ma ñëwee moom laay waxtaan yow da nga mooy nekkoo ci xelul nit ñi léegi yow bàyyi leen nag seeni question ñu laaj ko boo ko mayee nga tontu boo ko xamul nga ne man xaw ma ko comme la imam Malik waxoon waa ji jógoon yaman rahmatullah alayhi ñelam waaye ñu ñëw indi question am mu tontu ci tuuti waaye ñu ne yow yaman laa jóge mu ne ko boo demee nga ne waaw yaman Malik lii la tontu lii tontu mënu koo tontu xam nga loolu mooy ragal yàlla mais ñun dëgëru fit bu doon surtout nga am statut xam nga xam nga mënoon na fi mu àggoon mooy même bu tontu woon nit ñi bu demee foofu ñoom duñ laaj ndax ñii la am du noonu ah. imam Maalik moo toll moom baax na jarul sax di seetaat mais yi mu man la tontu yi man mu ne ko jiitu damay yóbba mu ne yaman laa di mu ne ko mane demal ne waa yaman man Maalik lii la mën a tontu lii mënu koo tontu mu jeex takk loolu la mooy nit day mooy bu ngeen la bu nit ñi laajee boo xamul da nga naan hee allahu taala alam yàllaa xam ndax tamit benn affaire la mooy nit ñi surtout wolof yi dañu tàmm mooy xamuma moom pour ñoom ku ko xam moom ku ko wax ci kuñ naan borom xam-xam keroog lañ lay mujjee ci moom considéré ah saa yi daal nekk xamul dara quoi dañ ko laaj boo jàpp juum nan ngay def mu ne xamu ko <laughs> mais mais xamu ko loo bëgg mu wax mu créé mais du créé daa daa am kooku moom li mu wax noonu la xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko mu a man xaw ma waa léegi yow nag nga ne yow borom yow yow nga nekk borom xam-xam rek wala taal yi dañu lay laaj nga ne man nag luñ ma laaj par force ma tontu te yow ki ñu yónni woon ci yow sax moom laaj nañ ko mu ne man hé eh, man nag xaw ma ana yan yan yan yan bërëb moo gën ci ci moo gën ci kanam moo gën fa yàlla mooy suuf si suuf si ana ban bërëb ci suuf yi moo gën fa yàlla ak ban bërëb la gën moo gën a la yàlla dina bañ ci bërëb yi mu ne man xaw ma jibril ñëw mu laaj jibril alayhi salaam mu ne man xaw ma xaaral ñu laaj borom bi ñu laaj mu ne mu ne jàkka yi mooy bërëb yi ñu bëgg waaye bërëb yi dina bañ mooy mooy marché yi laaj nañ ko sax mu xaw ma yow nan nga bëgg ngay nekk ne man par force lépp ma xam mooy déedéet kullu min ahli an-nawahi al mu ngoog mooy ne nit da ngay am benn modeste gis nga laa adri dafa bokk moom la naan mooy mooy mooy mooy xaaju xam-xam moitié xam-xam boo jëloon def ko cinquante fii cinquante fii cinquante bi mooy xawma mooy boo xamul na leen xawma du du def lu dul grandir la boo fi déggee kii mooy safara nga jël di ko lekk yàlla na mu yàlla dimbali léegi kon mooy ne secteur bi ci mujj mooy ne kii laaj tamit il faut mooy li ñu gisoon fee rek euh, ci ñu lay utiliser expression yi ñuy utiliser di laaj mu mu mu sàmmonte moom bu dee ko boroom xam-xam la mais na ko ne cheikh diw wala yu mel wala sëriñ diw mais di ko jéem a wax yoo xamante ne pour wan na ko yéen a tolloo wala yéen a maase tamit xam nga ci daa ñëw ne yaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom loolu la laaj mooy Abu Sa'id al-Khudri ñëwul rek ne ko ne ko Muhammad lan moo tax ngay naan fii te fii lañ fii soo dañ fii sànni xanaa yëgoo woon information boobu déedéet neew ko Muhammad ah, comme ñun li ñuy def ñun dañ naan dañ naan rek Moodu de ko laajee lii lii la wax Moodu mel ni Moodu daal benn benn x la boo xamante ne monsieur x buy taxawaalu fële déedéet mooy da naan sëriñ diw cheikh diw ak noonu. ndax loolu la ndax yonent bi yàlla moo ne woon bu leen bu leen ko woowee ci comme ni ngeen di woowantee seen biir ah. ay ñëw rek naan woowal ma di diw déedéet bu leen koy woo dee leen ko woowee nu mu dina rafet ndax yàlla noonu la ko woowee yaa ayyuhan nabi kul yaa ayyuhan nabi ainsi de suite noonu la ndax yow yonent bu nen yàlla doo doo na ko ne yow Muhammad loolu nag dañ see war a jàngaleen mooy ne boroom xam-xam bu nekk tamit noonu lay demee jaar rek Moodu lii la waxoon Moustapha de lee la waxoon Thierno de lee la waxoon kii yëpp dee rek Thierno sax xëy na mu nekk sëriñ ci tukulóolu <laughs> hmm. léegi loolu moo doon kon xeet yi nekkoon ci xadis boobu léegi kon loolu xadisu mu def xadis cinq bi xadis cinq bi tamit dafa wéetoon wala ah wala ba waaw wala kon xam naa ndax li ma doon kii dama doon bañ affaire yi ndax ndax tamit sincèrement nag mu dañ kuur yi tamit waaw ndax affaire bi doo gudd moom doo gudd moom moo taxoon dama noon tey xam naa dañuy jeexal parti bi ci def ñu jeexal masala usuli bi ci def kii mais comme que noonu la euh, xam naa dañuy yem foofu comme ça question yi insha allah bu ma ñu kii rek wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in